a'uudu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah wa ala aalihi wa sahbihi wa man waala amma ba'du fa yaquulu ash-shaykhu Ahmadul Xadiim alayhi ridwaanul baaqil qadiim fi qasiidatihi masaalikul jinaan fi jam'i ma farraqahu ad-Daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi al-muqaddima fi faslun fi al-fikra walaw nusamim ba'da dawaami dhikri amat ta'arrufu fa ba'da al-fikri mu ne wal unsu kon ci jotaay bi ñu génn gisoon nañ sëriñ bi radiyallahu taala anhu wa arda doon ñu wax li nga xam ne moom la boroom ihya ulumuddin al imaam al ghazali te mu ko wax ci bunt bi nga xam ne kitaabu tafakkur waaw téere bi nga xam ne moom la def ci di fàttaleku di xalaat ci mbiru boroom bi tabaaraka wa taala ay mbindam ak yoo yële hein léegi <coughs> mu ne mooy waxoon na li ngay eh, eh, simaara diini mu ne nag wal unsu waxoon na la mooy lan meññeefu mi nga xam ne diine gii ñu ne jeexitalu meññeef ba mooy lan <coughs> ngay jot am maarifa liñ naan nànd ca yàlla di xàmmee sa boroom tabaaraka wa ci lépp waaw waaw loolu nag wuute na ak ñu naan <coughs> lii mooy yàlla déedéet boroom bi du ko ñuy gis fii ci kaw suuf la tudrikuhu al absaar wa huwa yudrikul absaar du ko peeg mukk bëti te moom mooy ki peeg bët yi waaw waaw <clears throat> innakum moo tax yonent bi saa saa waxoon ci xadiisu dajjaal i'lamu xam leen ne annakum ke yéen du ngeen gis seen borom fii jàddina mukk amul te yëg leen ne seen borom laysa bi a'war seen borom du pat du piita te dajjaal moom huwal a'warul kaddaab waaw mooy ki nga xam ne benn bët la yor kat ci kat international la moom dajjaal ni xadiis yi nekk saxiixu imaamu muslim waaw ngir bés bu ñëwee moom dajjaal naan nit ñi aywa yor ajjanaam ak safaraam naan mooy yàlla nañ ko topp nañ ko jaamu mu ne xam leen ne seen borom laysa bi aske du ngeen gis ci kaw suuf fii du ngeen fi gis seen borom maa leen ko wax man rasulullah sallallahu alayhi wasallam kon moo tax képp ko jàpp yooyu ñu naan loolu mooy meloy yàlla yi turam yi ni muy feeñee ci ni nga xam ne mooy mbind mi moo tax mu ne woon wa allama ah, ah wa allama wa allama mu xamal moom sa borom aadama seydina aadama alayhi salaatu wassalaam al nekkul turu lii mooy mur lii mooy ganaar lii mooy euh, kii Moussa njubbu déedéet déedéet mooy turu yàlla yi nga xam ne ñooy doxal mbir yi ya ca gannaaw di doxal mbir ya loolee la boroom bi xamal boromam aadama waaw mu xamal ko al asmaa kullaha yi nga xam ne moo am rapport ak moom ak dund gi muy dund fii sinon am na borom bi ay tur yoo xam ne comme niñ ko leerale woon ci tafsir allégé yi tur yoo xamante ne nii moo ko dencal boppam. moo tax yonent bale saa saam doon wax ci xadiis bu siiw boo bële ci ñaan boo bële naan aw <clears throat> wala mu nekk loo xam ne danga koo xamal ahadan min xalqik aw istathartahu fi ilmi al wala wala mu nekk tur boo xam ne da nga xamal kenn ci sa jaam yi wala loo xam ne yaa ko jagoo jagleel ko sa bopp xamaloo ko mbindeef kon loolu mooy am voilà mu ne wal unsu gis nga rek <clears throat> maarifa goog ginnaaw u nee na wal unsu xam nga loo gisoon nañ ko ak di wéttalikoo bil ilaahi ci borom bi waaw dikran ci tudd goo koy tudd waaw waaw faarifa na nga xam lool mu ne wal unsu gis nga nag wéttalikoo googu min ba'di dawaami zikri fan nga koy amee nan nga koy jotee mu ne ginnaaw bi nga xam ne ci nga saxoo dappatoowu di tudd sa borom waaw moo tax su yorent su kii eh, yorent ma ne saa saa wax ne borom bi nee na moom bu soppee eh, benn jaam ah <coughs> danaan day woo Jibril alayhi salaam ne ko yaa Jibril yaa Jibril. yow Jibril inni uhibbu fulana borom bi nee na damay woo Jibril alayhi salaam loo ne ko man sa borom uhibbu daal dinaay soppu fulaanan diw kon nag li ma lay digal man sa borom soppu ko <laughs> Seydina Jibril radi alayhi salaam daal di wax ci waa malakul wa malaul wax lan ne leen borom bi nee na moom daa sopp diw yéen nangeen ko sopp waaw waaw <coughs> bu ko defee gaa yi sopp ko bu ko defee waa suuf yépp a koy sopp waa jooju waaw moo tax nit ñi da ngay gis ñoo xamante ne duñ ko xam sax mais rien que bañ déggee turam rek ñoom dañuy dañuy dañuy kontaan ci waa ji te xamuñu ko kat ma suñ koo gis waaw. masuñu koo gis waaye dañ koy dañuy kontaan ci waa ji te masuñu koo gis kat <laughs> rien turam rek waaye mu ne bu ma bañee jaamit noonu la waaw <laughs> noonu la noonu la Jibril woowaa asamaan ne man bañ naa ko ah diw nanga ko bañ fa abrid Seydina Jibril ca saase mu bañ alayhi salaam waaja woo ci waa asamaan ne leen inna allaha yubghidu fulaanan fa abghidu borom bi bañ na diw bañ leen ko gaa yi bañ ko moo tax ñu tegal ko ci suuf si dañ ko fiy defal gaa yi bañ ko ko da ngay dégg doo dégg léeg-léeg diw dañ naan dañuy tudd turam rek am na ñoo xam ne wallaahi ñu ngi door a dégg turam wala ci dégg kese lañ am ñu am kooku moom mës mu gis mais ku soof la may niir waajooju man ndekete yoo bo <laughs> demee lii la <laughs> comme ni xam ne noonu la ko al imaam al Buxaari yu waaye <laughs> na ko noonu al imaam Muslim rahmatullah alayhi noonu lañ ko solowee kon nag ak nag mu ngi ci Muwatta al imaamu Malik ibn Anas imaamu daal di dégg ci Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu kon mooy borom bi wal unsu ba'da mu ne wéttali koo borom bi nag noo koy amee min ba'di dawaami dhikri ginnaaw bi nga xam ne ci nga saxoo di tudd sa borom. kanta beneen bi mu la waxoon muy bi mu la njëkkoon wax amma ta'arrufu kanta di ràññee sa borom am maarifa nan da ca yàlla loolu noo ko kañ nga koy am mu ne fa ba'dal fikri loolu yaa ngi koy am ginnaaw bi ngay xalaat ci sa ala i ni'ami ah, sa xéewalu borom yi ak yi nga xam ne moom la def yi nga xam ne yooyu ñooy sujet de. xalaat ndax daa yoo xam ne ci loolu la ñuy xalaat waaye duñ xalaat ci lépp comme ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bi di waxe léegi mu ne wa axbaru bi fawqi fikri saa ibadata yi rahmatullah alayhim mooy fikri saa mooy di di di euh, xalaat ci sa bo xalaat ci sa wàllu mbiru borom yi yi mu bind ak yooyu benn waxtu kese benn tiers kese benn waxtu di xalaat ci sa borom benn waxtu benn saa fawqa moo féete kaw ibadata sana jaamu yàllaam at boo xam ne dafa mooy benn xalaat new ci voilà benn xalaat amu ci loolu kon mu ne laazim kon taqool taa di topp sa boroom te di xalaat di fàttaleku di fàttaleku tey xalaat ci ay mbiru borom bi tabaaraka wa ay mbindeefam ak ay mbindam ak ay ay ay xéewalam yi mu def waaw <coughs> loolu par exemple ah am na xadiis boo xam ne dañ koy tudd yonent bi aleyhi salaatu wasalaam moo ko wax luñ jëlee ci Seydina Abu Hurayra radiyallahu taala anhu mu ne yonent bi al imaam Ibn Hibbaan moo ko soloo këne mooy jaamu mooy xalaat benn saa boobu nag dane moo gën bin sittiina sana waaw moo gën ci hein li nga xam ne mooy soixante ans ah, sittiin mooy soixante mooy juróom benn fukki at waaw loolu ah am nettali la boo xam ne bu ñu jëlee ci mu mawla imaam Ibn Hibbaan daal di soloowe waaye sanad boobu comme ni boroom ki nga xam ne moo def taxriiju moo xool eh, eh, taxriij génne xadiis yi nekk ci Ihya Ulumuddin daal di wax muy imaam gis nañ ko fan yee bi ñuy gis waxu imaam Ibn Taymiyya bi rahmatullahi alayhi ci wàllu <laughs> yi ñuy def ci bésub Tamxarit <laughs> al imaam al Iraaqi sëriñu al imaam al-Hafiz ibn Hajar moo ko doon tontu ci loolu <laughs> ah moom moom moo def nag taxriiju xool xadiis yi nekk Ihya Ulumuddin mu al imaam al-Ghazali rahmatullahi alayhi moom dane xadiis bii nii ne tafakkuru saa xayrun min ibaadi sana mu ne lool imaam Ibn Hibbaan moo ko soloo ci kitaab waaye ci Sayyidina Abu Hurayra waaye boobu dane sittiina sana ci sanad boo xam ne bu wéradi la mu ne imaam Ibn al tuddu na ko ci al-Mawdu'aat mu ne na ko noon ah, ad-Daylami soloo na ko waaye loolu ci Sayyidina